seen maam dañuy utiliser seen image ngir société bii ñu créer seen société familiale bii di gën a dox seeni action di gën a dox te action yi du dara du taalibe yi di gën a dagg ci ñoom buñ ko waxee yenn loo xam ne waxuñu sax un tiers bi yonent bi alayhi sa waxuñu sax yonent bi alayhi salaam wax nañ yonent bi alayhi salaam lu raw loolu foofu nga gis leen ñépp génn di jaay fugg na ni kooku dinañ ko bandal ñenn ñi sax dem këram ne lañ koy ko tuubal ñenn ñoom dañ doon xaar sax ay tuubal dañ buñ koy gis di ko rek ñëw toj otoom tëj këram toj kii naan bu ñu ko fekkoon ba pare di ko revendiquer alors que wax nañ ci alquran wax nañ ci l'islam wax nañ ci yonent may sasam lu gën a garaaw fop loolu mais yëngalu leen bañ ciy wax des bouts des lañ ci wax liñ ci wax da xam ne kii lii muy wax nii des na koo ñor xanaa day def figuration rek dane rek naa ci wax parce que ma ci waxul rek xaw a ñàngu quoi mel noonu bul yow na nga fexe fexe fexe ba kooku moom ñàkk ragal yàlla am ko waaw ragalul yàlla digganteem ak boroomam ragalul yàlla ci nit ñi nga xam ne ñoom lay exploiter bi matin au soir te wonu yàlla kooku moom yàlla tere nga am da koy bàyyee dara sa wàllu biir waaw waxut waay affaire àddina moom moo gën a tiw moo gën a néew ku ragalul yàlla sax di jëflanteeg moom ci wàllu àddina te amul benn principe hatta fitrat allah allati fatara an-nas alayha da koo perte waaw parce que dañuy gis ate bi boobu même bu dee dana gëmul dara loolu borom bi mooñaale mooy les hautes qualités yooyu mu nekk ci jaam bu nekk nit ku nekk nga xam lu baax même buñ la ko jàngaloo xam lu jaadoog lu jaaduwul ak yoo xamante ne am duy respect boo xamante ne ni même boo gëmul dara loolu am na ate yu bari ñoo ko ëppale ñenn ñu naan ay jullit waaw. yow nag dulit boo xam ne amul ci yooyu dara ndax moo ko rey te nanguwul tënku ci li nga xamante ne mooy diine kooku jëflanteeg ate bi sax ko tane ate bi nga xam ne moom am na lum respecté waaw kooku sax a tane ci kaw noonu ndax kooku dam na principe yu ngeen bokk am na yoo xamante ne nii bu ngeen ko kiiwee kenn bu ko defante sa moroom alors que waa ji nga xam ne boo ñëwee mu naan la wala qaala Allahu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa du dara ngir yootal la rek ba nga ñëw la mu gor sa bopp wal waaw moo tax yàlla mooy lépp <laughs> waaw ku ragalul yàlla moom ay mbiram du baax te du wóor waaw yow nag boo bañee say mbir yàqu bul gàll sa mbir ci nit ku mel noonu kon nag mu ne kon walladina yasinoon waaw ak ña nga xamante ne ñoom dañuy jopp maa la nga xamante ne amarallahu moom la borom bi digle an yuusa ñu daal di koy jokk aaya boobu ci suuratu Ra'd moom la ci al imaamu Nawawi rahimahullahu waaw ndax borom bi aay bi gis nga da ko dagg da new walladina yasiluna ma amara allahu bi an yusala wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna su'a al-xisaab waaw kon dane ak ña nga xamante ne nii ñoom yasiluna dañuy jokk ma amara allahu bi an yusal la borom ba digle ñu jokk ko loolu waroom xam-xam yi bari dañu ne lii ci zawul arham la yox mooy mbokk yi waaw waaw maa ya maa amar allah bi ay yuusal la yàlla digle ne nañ ko jokk mooy mbokk bi da leen a bokk boole ba pare ne na ngeen ko jokk waaw wasilul arham comme ni nga xam ne ci aay yu bari yu hadith yu bari yonent ma lay saa saa di lañ ko gis waaw allahu akbar am ci borom xam-xam yi ñu ne mooy mbooleem jaamu yàlla borom bi daa bëgg ñu koy dikke te dikke ko loolu mooy jokk ko waaw waaw waaye bu ci tegee ne wa yaxshawna rabbahum mooy ñu ragal seen boroom ah wa yasluna ma amara Allah bi an yusal mooy ñu ñu mooy silatul arham bo pardon mooy eh, eh, li nga xam ne mooy mbokkoo yi wa rabbahum mooy ñu ragal yàlla mooy lan mooy ñuy topp yàlla mooy ak mooy ak taqwa biñ doon wax yaxshawna rabbahum ragal seen borom ba moo tax fa ñu nañu xawee seen borom mayu leen ñu koy tay di ko ñu koy bañ a def waaye wa yaxaafuuna su'al xisaab ñu ragal nag mbugal mu ñaaw ta tar mi nga xamante ak àtte gu tar di nga xam ne moo leen di xaar bu dee ne dañoo dox mbokkoo gi borom bi digle ne nañ ko jokk Allahu akbar waaw ak tamit ci mboolem bakkaar yi rek <laughs> wa yaxaafuuna suu al boobaa ah suñu borom du du du du la du piccé ci yow de ndax lu yées li nga fi kon nag mu ngi noonu kon nga gis ne lii tamit ci al arham waya suñu lëkkaale buntu wa yasiluuna ñi nga xamante ne walladina yasluna ma amara allahu bihi an yusal la nga xam ne moom la borom bi digle ñu koy jokk muy mbokkoo alimamu alxafizu an-Nawawi rahimahu allahu taala mu teg ci beneen aaya mu ne wa qaala allahu taala wa wassayna al-insaana biwaalidayhi husnaa mu ne wa wassayna al insana ci suratul ankabut aaya huit mu ne wa wassayna al insana te dénk nañu nit ki digal ko du dénk boo xam ne bu ma neexee recommandation boo xam ne bu ma neexee def après ma neexee bañ a def non par force borom bi nee na maa dénk nit ki bi walidayhi husna ci ay ñaari waajuram ngekk te loolu li ñu waxoon ci aaya bële wa'budullah wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana doy na ci moo bu duñ ci taxaw noonu kon borom bee nit ku nekk ca sa ci ñoom njekk mu teg ci beneen aaya mu ba léegi borom bi nga xamante te yéegu nee na wa qadaa rabbuka allaa wa bil ihsaana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhumaa aw kilaahumaa ahaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin wa laa tanharhumaa wa qul lahumaa qawlan kariimaa واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kon aayatul Israa suuratul Israa bo oh, ca aaya 23 ba mu ne waqadaa 23 ak 24 la mu ne waqadaa rabbuka sa borom bi na mooy azama wa awjaba wa amar waaw sa borooma digle waaw kan la digal jaam yi jaam allah ta'budu ke bu leen jaamu mukk mukk illaa iyyaahu ku dul benn borom mi nga xam ne moom dong moo yeewoo ñu koy jaamu di ko wéetal te jaamu ko te ngay am ay xéewal ñàkk koo jaamu nekk am sànjam waaw indi am sànjam ci sa kaw waaw te moo lay lor wabil waalidayni ginnaaw loolu moo tax borom bi silatu birrul waalidayni dafa am solo ba daanaka aay yi ñu fi gis nii yépp bu ëndee wéetal ko ñoom la ci teg waaw ñoom la ci teg ci ngay mesurer sàmm àllar gi ñu la doon wax naan moom day bàkkoo ne voilà moom day euh, toog ay at ay waajuram gisuñu ko mu jógee Europe wala États-Unis wala foo ñëw Sénégal ne day dem toolu sëriñam liggéey fa ba kii jëlaat avion am dem bàyyi fi ay waajuram wal iyaazu billah wal iyaazu billah kooku de toolam boo boobu mu dem ay coonay tàmm fay jëla ak yi ndugal waaw même bu sëriñ bi kontaanee ci moom la ilaha illa huwa borom bi kontaanul ci moom waaw ma yanfa'uka ana la lay jaral la lay jariñ ridal eh, ridal ah wa qad saxita alayka rabbuk ana lan la la gërëmu jaam yi di jariñ bu dee na sa borom daa am sa dalaa sa dalaa mere am du la jariñ dara waaw waaw jariñu la tus du la jariñ dara waaw waaw yow da ngay bokk ci la alxuraan waxoon wujuhu yawma xaashi'a boo tuubul borom bi delloo la ba nga deewe noonu ñam doon wax ca suuratul xaashiya ay xar kanam dañuy ngay gis keroog yoo xam ne xaashiya dañuy jàq xam ne ñu ngi ci problème tey yawmal qiyaam oh! waaw waaw borom bi lu tax ñu jàq xanaa ñii moom mu ne ndaxa kat amilatuna ca kaw suuf doon nañ nekk di dang-dangi ci dang-dangi lañ dëkkoon waaw ñu naan dañ leen di tarbiya ci loo xam ne caaxaani nii <laughs> waaw yow tarbiya boo xam ne lépp mooy na toolu sëriñ bi di baax ay action am di baax ay ay affaire di baax sa digganteeg sa borom zéro dara da ngay yàlla sax mu la ciy conforté doo julli doo woor mu la ciy conforté ngay liggéey di ko dox ñu xam dina baax yaa ilaha ndaw njombe yow yaa naram problème wallahi yawmal qiyam boo dayeeg moom da koy poñe boo ko mënoon a rësum mbëkk da koy rës waaw iz tabarra'a alladhina ittaba'u alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihum al'asbab borom bee ko waxal boppam de wallahi du maa ko wax <laughs> kene iz <laughs> waay waay fàttalikul ya rasulallah alayka afdalu salatu wassalam iz keroog bi nga xam ne waaw ñan alladina tubi'u gis nga ñañ doon toppe ñañ doon topp sëriñ su fooya ñooy dañ bis boobu mi leen la tabaxu ca leen doon topp lu tax ñoo xam ne fu ñu mën na nekk ñoo leen doon wax ci kaw suuf yow sa identité mooy sëriñ yow jokku gi nga jokku ci man mooy sa identité ba tax ñu bare nañu dagg seen mbokkoo yi ndax foo sëriñ boobu dagg bare nañu dagg seen digganteeg seen mbokk jullit yi ndax sëriñ boobu nga xam ne fóora ak yu ñaaw yi mu leen di digal ci ñàkk julli ñàkk woor ñàkk def dara lu yonent bi alayhi salaam di digle di ko mooy guddee bëccëg ñu koy def ne parce que sëriñ bi leen ne lii mooy seen identité la ilaha illa allah ba la ko doon digal ña la ko doon digal ñooy deñ yow ëllëg ñoo leen di gis ña leen doon topp te xam ne yow ci kaw suuf fu ne nga naan yaay sa identité baax na ba fu ñu dem sax ngir wane ne ñoom ñoom dara lañu il faut buñ fa nee am xaw fa am cinq personnes ñu créé fa lu ñaa ab daayira wala am mbooraay boo xamante ne nii tuddee ko seen turub sëriñ wala bu leen seenub sëriñ bu foogoo bu jox tur ci tur yi nga xam ne te nag mu dem nag ngir wane ne moom ko sell la di xool ay baati alquran di ko tuddee daayira te nag daayira caaxaan képp la du tos waaw <laughs> nga yow nga xam ne yow ci lañ doon. identifié woo waaw lu ñu liggéey jox la xañ seeni mbokk jël seeni xel rey ko rey ko rey jox la du ñu xalaat mukk lépp li nga xalaat mooy seen bos même woo xamante nit ku yaa ku ku ku tane kese dina xam ne lii jaaduwul boo ko xalaatee ñoom ñoom ñu àndi sans résistance ndax da ngaa anesthésier seen xel yi ñoom itam ñu nangu ñu anesthésier jox waaw ñu naan la waaye waaw li nga xam ne moom ngay gis ci téere suufi yi mane ne la gis nga wax yooyu yépp a def seetaat waaw amu ci benn boo xam ne jar naa bàyyee ci xel léegi waaw ay da nekk ci kanamu euh, ki nga xam ne mooy sëriñ bi comme li nga xamante ne nii mooy <laughs> ki nga xamante ne mooy ki euh, néew bi ni mu nekk ci kanamu ku koy ki koy sang mu mukk loolu amatu mukk ma ne demal eh, bu Cheikh Alxaaji Omar ñu ko fay tudd nga dem feneen damaa tudd boobu suufi baax yi loolu lañ doon wax ma ne wax jooju nag moo jara seetal parce li li li am ci fiqh taghayyurul ahkaam yi bi taghayyuriz zaman wal makan mooy acte day soppeeku yenn yi pas manoo ñëw naan ah waaye Sénégal doon naa ko mën assuré juróomi julli waaye mais France bi ah, saa jox nga ma clé bi ah, ma yéegi fii ak liggéey bee tool heure yi ma règle baax ma ne la attention sa base caaxaan yi kanaan kulóoxu alhamdulillah yooyu du ñu soppeeku fonkili sax amul dara que ni jamono jeeg loolu moom ça reste intact julli juróom waaw. <laughs> joxe zakat ginnaaw ba loolu lépp la ko jéem mooy shahadatayn loolu dara du ci soppeeku. aji ma dara <laughs> boo ko mënee li ma ni istata'a ilayhi sabila loolu du soppeeku waaw. gàntaay ak tey lii daa xaram kenn du ko def waaw bu dee xat-xat daa ñëw nécessité taxaw bu boobaa l'islam may la lool waaw lu tax. parce que jamono ji moo moo soppeeku ak jamono jam ko soxla xat-xat da nekk ci loo xam ne lu jam la borom bi ne la wa fa man turra ghayra baghin wala 'ad képp koo xam ne loru na bu lekkul ci medd mii kese la fi gis mbaam la moo xam ne dee na ba ne ba ba ŋaañ di waaya pat ci àll bi amul dara lum lekk qad nafi qad nafida zaada waaw li nga xam ne mooy provision am lam doon dunde ci voyage bi jeex na boobu l'islam du la rek soit là-bas écrire demal fee nga dee ah. non boo laalee mbaam mi xanaa xamoo ne xëj jiitu nga doon lax xëj la mën nga cee lekk waaw lu lu la téye te ci delluwaat te naan hee daal jigo mbaam nii la neexee déedéet man ndeke dañu on a on a manqué trop. waaye mbaa du mam moom mbam mbaa yi lii ngir ñu bañ a xam neexation yi yu taxoon mu tere ñu ko wala yaasu billah ñaa yow xanaa da ngaa kan wa mooy loolu la loolu mooy taghayyurul ahkam bi taghayyuril zaman wal makan loolu nag fii fii dafee am loolu di du yàlla yi wax waaw usurpateurs yi ñëw ay faux sëriñ di jël la nga xam ne moom la vie yu boroom xam-xam yu mag ya yu sell ya nañ meloon ak lañ doon doxe yu jël épouser li ñuy sàcc ci ñoom kese lenn kese la mooy nañuy waxe ngir mën a mbaal taalibe yi léegi ñoom da ngay loolu xew ñu mel noonu nekk nga xam ne ay mooy li ñu waxoon jamono yee gis nga xar yi nga gis fii nii ñuy ay xar yoo xam ne ñoom nga gis ne ñoom ñëpp ñu weex tàll naan ndekete yoo am na benn lu benn till bu garaaw boo xam ne benn xar la rey daal di sol yéreem nekk ci biir yow nga xam ne ko ci biir da ngay def ni comme si dara newuloo déedéet <laughs> waaw waraay yaxmi waraay shaati yaxmi zibba anha fa kayfa idha dhi'abu laha ri'a'u la ko waykatu arab bi wax ne yow gis nga sàmmkat bi wa sha wa ki nga xam ne mooy sàmm gàtt yi da leen di sàmm di leen aar di leen protéger contre till yi ngir ñu bañ leen a fadd bañ leen yàqu yàq waaye ñuy lekk ci caawa mi di am dund gu baax mais di leen protéger contre yi nga xam ne ñooy gaañ comme till yeeg gaynde yeeg seng yeeg panthère yi ak ñoom bukki yooyu lañ lay aaraale moom sàmba pol mi nga xam ne moo yor gétt gi waaw moo yor nag yi ak xar moo tax muy yor yatam woowu du pour kii kese léeg-léeg mu yoraale ba jaaseeg yooyu ngir bu dajeeg façon animaux féroces yooyu njaay àll yooyu la waa léegi kooku de loolu lay def ngir aar jur ji ji muy waa léegi dama lay laaj te ñooñu mën nañ ne ñooy sëriñ su sëriñ su baax sax ahlu tasawuf yu mag bi alkibaar ñooñ ñooy sàmm bi di sàmm njabootu yonent bi alayhi salaatu wassalaam contre iblis ak façon yi nga xam ne abaali sax minal insi wal wala minal jinni wal ins waaw ak yi nga xam ne ci seen biir la bokk seen nafsu ak yooyu nga xam ne ali yooyu iblis lañu boo leen ñu fexe loolu ñu yar ko ak euh, daal di koy euh, euh, donte waaw daal di koy get ba not ko lépp jëmale ko nag ci li neex yàlla li neex yonentam alayhi salaatu wassalaam kooku de moom la sëriñ di jël waa léegi dama lay laaj fa kayfa ana léegi dama lay laaj naka la situation bi demee ida diabu léegi nag lahaariau mooy pil yi nga xamante ne ñoom ngay nekk ñoom bukkee ñoom panthère ak ñoom ñoom ñoom njàppaat ñoom cette fois-ci dañoo jël sàmmkat bi teg leen teg ko fële yóbbu ko këram yóbbu ko yeew ko foofu ne nag léegi till yi yéen gaynde yi yéen panthère yi yéen segg yi yéen tigre yi yéen ñooñu aywa yéen nag lañ bàyyee jur ji ngeen war leen a sàmm waaye ñun dañuy sàmm na ne dañ loolu nag foo sëriñ yépp nag ñooy ñooy till lañu ci biir. léegi nag dañ ñuy gise ñooñu ba pare naan moo léegi dañu continuer comme si sëriñ su mag su baax sa doon yar ñoo fi ne déedéet dañ naan lépp la ñuy sotti la ñuy sotti amatut wi illaa lu dul ci kaa yoo xam ne gis nañ mu arat mu dellu waaye ñii bés yow ñii nii lépp mel seen kanam comme ci euh, néew bi ci kanam ko koy sang kii waxuma la mel ci moom néew ku mel nii nga xam ne seen entreprise familiale képp la ñuy doxal moo tax seen cérémonie ya bokk ci ñoom kese leen ñoom kese leen ñoom ci am benn engouement bi nga xam ne moom la ñuy am ci seen cérémonie bopp bi nga xam ne moom lañ leen xame lépp nekk ci marketing rek parce que yi affaire muus muus la gis nga li ngay gis li ngay gis tubaab yi doon ko def taw tubaab yi leen ci jiitu de toute façon. ñun bu dee Sénégal moom cérémonie ñuy wax yépp ba ko yenn biru tubaab yi dem def boobu sëriñ sa tax ñu koy def sax ñoom boobu juddooguñ woon il faut que ça soit très gis nga ni nga gisee pak euh, euh, pak ak nooyo xam nga au début fête fête religieuse la woon loo xam dañ ne woon walaa di dellu ci nee nañ chrétiens yi ci wàllu Jésus wàllu yooyoog di xalaat yooyoog ak juddoom ak yooyoog yu mel mais léegi vient en Occident vient même dans les pays yoo xamante ne nii euh, même nee nañ c'est pays catholiques ou ou des chrétiens chrétiens chrétiens lu ci bari côté spiritualité boobu dafa deñ c'est plutôt du marketing léegi nan la ñuy def ngir suñu économie wala ñun ñi nga xam ne ñoo yor mbir mi di gën a soqaleku di ko jaare nag ci turu lii ñii ñu ne ngir diine la woon au moo tax en France nga gis ville bu nekk daanaka am na xew-xew bu ñu ko xamee boo xam ne bu ko amee ci biir at mi touristes yi dañuy mën a ñëw di ko fekk ñu jóge fu nekk waaw bu dee Lyon la fête des Lumières bi am 8 décembre côté yooyu ay 6 jàpp 8 décembre ah loolu fête boobu noonu bu ko defee ñu tudd fête des Lumières touristes yi jóge ay Canada. ñii di jógee Australie ñii di jógee Nantes ñii di jógee Paris ñii di jógee Marseille bàyyi seen ville yañ leen xam ne biir France ñëw ngir célébrer avec les la fête des Lumières nga xam ne c'est une fête économique waaw combien de retombées économiques lañ la ciy lañ la ciy tuddal waaw ñaata des retombées économiques lañ la ciy tuddal waaw beneen kii beneen kii boo dégg ville boo dégg noonu la waaw. nga dem Strasbourg ci Lille la braderie de Lille bi am ci début septembre bi waaw la grande braderie de Lille ñu xamee ko ko ba nit ñi fu nekk lañuy jóge di ko fekk gis nga loolu mu am noonu <laughs> noonu nag la amee ñun itam ci ñi nga xamante ni ñun kese la waaw biiru l'islam bi lañuy woowe këru diine ku nekk fexe ngaa am dara waaw benn xew boo xamante ne nii yow kese lañ ko xame wala yow lañ ko gin a xame bu ko defee <laughs> bu ko defee sawaay nga man ci di dàq yëf yi muy ñëw <laughs> waaw waaw xanaa moo fête des lumières bu Lyon mil huit cent cinquante la commencé <laughs> mille huit cent cinquante léegi seetal ñun yi nga xam ne moom la ñuy woowe suñu bopp kanta bu dee ay feeru gàmm gàmm moom yàgg na waaw sëriñ yi ñoom euh, jamono jooju la la doon dóor a génn la xalaat boobu buurub Irbil doo koo génne mais waxu waroon mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñun léegi ñu koy gën a kan moo ci juddoon mille huit cent cinquante hein kan moo ci juddoon mille huit cent cinquante amut waaw amut maa bari waaw léegi mooy loolu moom laa lay wax ne la loolu nag mooy eh, entreprise familiale bi ñoom xaw ma lu ñu xalaat lu ñu lu ñu ñàkk xam waaye xam nañu ne loolu moom c'est du marketing xam nañ ne c'est façon de centrer affaire yi ci seen bopp ñoom seen famille ak seen ñoom moo tax ñuy créer mel noonu. ah ñenn ñi nag ñenn ñi dañ naan la walla nañ ko créé woon parce jamono yooyu nàngam ak nangam ma ne loolu bokkul ak la seen maam ya doon def yow man ngaa wax ne fii mu ne li ñuy def léegi ak la Serigne Touba doon def ak maam Seydil Hadji Malick radiyallahu ta'ala anhu maa mooyee walla iyaazu billah wallaahi ku la dëkkale yow yaa ko tay bu dee ko xam nga damay ragal ne naa fekk nga wala nga nekk démaago waaw bokku nag léegi li ñuy est bokk nag léegi cambal cambal yi jaxasoo góor yéeg jigéen yéeg loo xamante ni dinañ fa wax presque lépp sans diine te amul ci l'islam benn cérémonie religieuse boo xamante ne bu l'islam nangu boo xam ne di nga dajale ay nit ba pare te doo leen fa wax lu leen yàlla loo xam ne dina leen jariñ ci seen wàllu yàlla ci seen wàllu euh, seen diggante ak seen borom amul amul ak gaa ñi ne yonent bay saasaam gis nañ discours yam faroon def waaw waaw gis nañ discours ya mu def ajja waaw yéen nit ñi di leen dénk comme li ñu ko gise fii ci Riyad bi gis nañ fi xadiis yu mel noonu usikum bi taqwallahi azza wa jalla waaw ba pare di leen digal ba doon leen digal ci ñi nga xamante ne ni mooy ci seen soxna yi ñooy nan lañ leen di yore ak nan la ñuy nekkee ak ñoom ragal yàlla di jaamu yàlla bañ koo moy ak yooyu la ma doon da moo tax mu ne li ta'khudhu minni manasikakum ngir ngeen jële ci man ngeen di aje du ay waxi kese yooyu nga xam ne ay service minimum la ragal leen yàlla day leen jaamu yàlla lool ku nekk ko mën a wax loolu aajo yow da ngaa soxla am sëriñ ngir ñu mu lay wax loolu ragal yàlla kese taalibe yu bari xamuñ lu ñuy lan mooy ragal yàlla xamuñ lu ñuy jaamoo yàlla bu dee yow sëriñ bi mënoo ko mais utal ñoo xam ne mën nañ koo taxaw mais loolu lépp defoo ci lépp mu ngi tegu rek ci yoo xam ne ay kees yu ñuy dajale at mu nekk ñu ñëw andil la ñot bi la nga ñëw ëppal leen seen yi seen loxo yi ñu ne nag seen affaire baax na walla iyaazu billaah dara yàlla amul ça ce n'est yi nga xam ne mooy mooy duufal keesu entreprise euh, bi nga xam ne mooy société familiale bi walla iyaazu billaah walla iyaazu wallahi billaah boo gisee kon liñ doon wax sànq façon foo yooyu yàlla tere nga mel ni néew ci seen kanam waaw mooy ñooñu ñu mel noonu waxuma la mel ni seen kanam ni néew yi mel ci kanam koy san yow loolu sax loolu moom mooy mooy mooy dee bi moom loolu moom xool ma <laughs> mooy yow rey nga sa bopp àddina ak alaaxira yow ñooñ ay façon nit lañ yoo xam ne gis nga boo taxawee ñoom vigilance bi nga war a àndal xef xef sax daanaka waroo koo def booy xaw xef ñu lay sànk yàlla terak ñu naan la nekk lu néew seen kanam walla iyaazu billaah kon borom bi lii la digle bu ëllëgee nag gaa yi dañuy dawante iz tabara alladina tubi'u min alladina taba'u ñañ doon utiliser ngir seen entreprise social bi di dox fo familial bi di dox dañuy eñ ci ñoom lu tax warawul adab ndax mbugal mi lañu gis <laughs> dañ leen doon ndax ci àddina ñoom itam ñu kan na su di leen topp loo xam ne àddina ba nga nekkoon bari na xat-xat yoo nekk manalu la ci tus mbir yi metti mu ngi nii manu ci dara nga xam ko nan la lay waxe foo xamante ne nii yawma la ah, la yanfa'u maalun wala banuun bés boo bële yawmal qiyaama yow ma laa yatak eh, laa yatakallamun kenn du wax yow ma bés ba nga xamante ne nii kenn du jariñ kenn dara waaw illa man atallaha bi qalbin salim la yanfa'u maalun wala banun alal du fa jariñ ay doom du fa jariñ lu dul ku dikkal yàlla xol bu sell wéy set ci bokkaale set ci ay takk takk lu bokkul ak yàlla looloo fay jariñ ëllëg ñu gis lool wa taqatta'a bihimul asbaab bépp sabab bépp lien